njabootu yàlla lañ ci seet ci njëriñ ci ñoom yaa gën fa yàlla. kon ñun ñoo ci yàlla ñu njabootam yàlla lañu képp ku ëpp njëriñ ci ñoom yow sa gën fa yàlla. moom nag moom la yàlla bindal ngir yërëm mbooleem lu yàlla bind. kooku nag la yàlla bind ngir yërëm mbooleem lu yàlla bind. moom la yàlla bindal ngir jubal képp ku bëgg a jub. kooku la yàlla bind ngir jubal képp koo xam ne bëgg ngaa jub. fàttaliku ko bëgg ci moom. ñu fàttaliku ko nag bëgg ci moom. wane suñu bëgg ci moom. wane suñu bëgg ci moom. ñu jàng taggam yi. ñu jàng nag taggam yooyu. ñu julli ci moom. ñu julli ci moom. ñu tudd turam yi. juróom yi. te fi ñuy tuddee saalihiina. te képp ku ñuy tuddee saalihiina yi. barke dana ca wàcc barke dana fa wàcc. barke dana wàcc foofa ñuy tuddee saalihiina yi. yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam. loolu képp ñu ngi tuddee mbaa ko wax sallallahu alayhi wa sallam. bu fekkee saalihiina rek ci ngeen di tuddee. bu fekkee ne saalihiina rek fu ñu koy tuddee. barke dana fa wàcc. dana nekk foofa ñu koy tuddee. naka bu ñuy tuddee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon nag loo xam ci fa ñuy tuddee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ki nga xam ne saalihiina yëpp moo leen defar sax ñuy saalihiina. ki nga xam ne saalihiina yëpp. moo leen defar ban bés doog a mën a nekk saalihuuna. bu taxutoon ak moom saalihu du am. bu taxutoon ak kooku saalihu du mën a xam. ñu yéwén ñëpp moo leen yéwénal. kooku ñu yéwén ñëpp moo leen yéwénal. bu taxutoon ak moom bindeef yëpp dañuy yàqu. bu taxutoon ak moom bindeef yëpp danañ yàqu. wala bindeef yëpp sax duñu am. wala sax. bindeef yëpp duñu xam. yàlla na ne ko su taxutoon ak yow duma bind dara. yàlla wax na ko ñu xàqal ne ko wallaahi su taxutoon ak yow du ma bind dara. kooku ban. kon nag kooku. ñu fàttaliku ko. ñu fàttaliku ko. ñu tudd ko. ñu ne ñu ko tudd. danañu di jël yermaane danañu di jël waat naa waalaaxira. loolu danañu di di yermaane danañu di di ñu àdduna ak ñu alaaxira. dana saxal cofeelam ci suñu xol. dana saxal cofeelam ci suñu xol. te cofeelam yéen a ngi doon a tax a àdduna waalaaxira. te cofeelam yéen a ngi tudd sallallahu alayhi wa sallam doon na cofeelam àdduna ak alaaxira. kenn taxewut ci mboolem ñu taxe lu may ci bëgg di taxe. kenn taxewut. ci mbooloo ñu tege lu mel ku bëgg ku tege ku bëgg ku tege rek da nga tege képp ku bëgg ku tege yow da nga tege ndax nit ma nga ànd ak sam bëgg ndax nit ki da ngay ànd ak sam bëgg yeneen si wax na loolu sallallahu alayhi wa sallam yeneen si di wax ne loolu sallallahu alayhi wa sallam kon bëgg yeneen si doy na maqaama bu kawee kon tey bëgg yeneen si di doy na maqaama bu kawee doy na pàggu ci baax daw na kàddu téye gis ci jaam bi. daw na taxaw àdduna ak àllaaxira. daw na taxaw àdduna ak àllaaxira yi itam. lii nii lii muy jëf. lii muy jëf nag. mën naa saxal cofeel ak yonent ci xol. mën naa saxal cofeel ak yonent bi ci xol. ñu jàng itam. ñu jàng itam. jikkoom. jikkoom yi. ak liggéeyam. ak liggéeyam. ñi nga xam ne daf koo dëkkee woon bàyyi man. ñi nga xam ne daf koo dëkkee woon bàyyi man. pour soxaloo bindee bi. pour soxaloo bindee si yàlla yi rek. pour indi jàmm ci àdduna bi. pour indi jàmm ci àdduna bi mu nekk. pour samp njub ak maandu ci àdduna. pour samp njub ak maandu ci àdduna bi mu nekk. pour samp ngoro. pour samp ak ngoro. ak mbokk. ak ak mbokk. ak xemoo képp. ak xemoo képp. ci mboolem àdduna bi. ci mboolem àdduna bi. te du doon wax jëf lay doon. te du doon wax nag jëf lay doon. mooy wax naa ku weex gënul ku ñuul ku ñuul gënul ku weex lu may ci ragal yàlla. kooku nag mooy wax ne ku weex gënul ku ñuul ku ñuul gënul ku weex lu may nag ci gën a ragalam ca yàlla. yàlla deme naa. yàlla deme na. réer gi nekkoon ci jaahiliyat yi. réer gi nekkoon ci jaahiliyat yi. di ci ay baaye ci juddu. puukaroo ay baay ak i kii yéen ñëpp ci Adama ngeen faqe ko. yéen ñëpp yéen a ngi faqoo ci Adama. Adama ngi faqe ko ci suuf si. Adama mu ngi faqe ko ci suuf si ngeen taxaw. ci ba suuf man de gën moromam ci ba suuf naka moom. ci ba suuf man de gën moromam ci ba suufam ci moom. ñaar rek a fi nag. ñaar yëpp moom sunna ku gëm yàlla ragal yàlla ku gëm yàlla ragal yàlla wala ku weddi yàlla di mooy yàlla wala ku weddi yàlla di mooy yàlla ku jëkk ci mooy ku baax ku mujj ci mooy ku bon ku jëkk ci mooy ku baax ku mujj ci mooy ku bon waaye du wut ci der waaye dowul nag ci jàmm du wut ci deret dowul ci deret du wut ci askan yi dowul ci askan yi du wut ci làkk dowul ci làkk du wut ci réew dowul ci réew du wut ci dara dowul ci dara ñëpp a yem képp ni dañuy ñëpp a yem képp. nit ñi dañuy jartu. nit dañuy jartu ñu leen xam. nit ñëpp noonu lañ mel. nit ñëpp a ngi mel ni dañuy jartu. ku gën sa morom gannaaw ga nag. képp ku gën sa morom gannaaw gi nag. yaa ngi ko gën a ji ragal yàlla. yaa ngi ko gën ci gën koo ragal yàlla. yonent sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci arab la bokk. ci arab la bokk. ci Quraysh la bokk. ci Quraysh la bokk. ci Bani Haasim la bokk. ci Bani Haasim la bokk. waaye ñu yées ci jaam yàlla yi ci xeetu yonent. waaye ñu yées ci jaamu yàlla yi ci xeetu yonent boobu ñuy wax. ci bani haasim googu la la fàtte ko. ci bani haasim googu la fàtte ko. Abu Lahab. Abu Lahab. ak Abdullahi. ak Abdullahi. ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk benn ndey ak benn baay. Abdullahi jur yonent bi. Abdullahi moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xeet bi yëpp Abu Lahab ci gën a texee di. xeet bi yëpp Abdullahi moo ci gën a texee di. moom lañ alquran rëbb di ko xas xas waxal dañ koy jàng ba mu ñëwal bu tudd. kooku la alquran rëbb di ko xas xas yoo xam ne dañ koy baalu di ko jël. rëbb ko rëbb ko mu xopp xopp joo xam ne. rëbb ko mu xopp xopp joo xam ne. dee na ca néegam. dee na ci néegam. ay doomam sax di ko daw bañ koo suul. ay doomam di ko daw ngir rëbb bi bañ koo suul. ñëpp di bantu ne dem ma. ñëpp di bantu ne ñëppee ngir képp di xëy. ñëpp di ñaawal doomam yi. ñëpp nag di ñaawal doomam yi. seen do seen bàyyi dee ay suul ko sax mu ngi leen ko def. seen bàyyi dee ñebe ji xëy ay suuf ba sax mënuñu wan ko moo defal. ñu soog a fay ay bàjj. tabaxal ay bàtt. ñu génne ko néeg ba. ñu génne ko ci néeg yu dooxee. sànni ko ci xur ca gannaaw Makka. sànni ko ci xur mu nekk ci gannaaw Makka. ñu ne ku sànni ba ci kawam rek ñu fay la. ñu ne képp koo xam ne sànni nga ba ci kawam dara nga la fay te sànni ko ko. ñu sànni ba ci kawam ba mu baax daje suuf ba. ñun sànni ba ci kawam ba bët ñu ko sànni mujj suuf ko. ba bés ni tey ku romb ba melam nga sànni ca doy. ba bés ni tey ba melam ba ku dem Ijaas boo ko romboo sànni ko doy. man saa romb naa dafa sànni ko doy. waaye ñii di wax ñun sax romb na ko sànni ko ay ëllëg. app ji fa rey ku mu rey ku ko jege rek mu wàll la ko. app ji mu rey képp ku ko jege dana la ko wàll. moo tax ay doomam bañ ko suul ba noonu lañ ko suulee sànni. looloo tax ay doomam bañ ko suul bañ suulee ko suul mu tuural ko moomu. sànni doj rek ba léegi ñu ngi koy sànni doj. sànni doj ba léegi ñu ngi koy sànni doj mu tuural ko. kooku bu doon judd rek ci tànnee sa teer yi lay bokk. kooku bu fekkoon judd rek lañ gën a di tànnee sa teer yi lay bokk. waaye Abdul Mutalib ko judd. waaye kooku ñuy wax Abdul Mutalib moo ko jur. mu bokk ak Abdoulaye Ndeye ak Baye. mu bokk ak Abdoulaye mu jur ñu Nabi sallallahu alayhi wa sallam benn ndey ak benn baay. juddu du jëriñ dara. juddu dara la jëriñ. bu fekkee juddu rek la. bu fekkee ni juddu rek la day. mën naa jëriñ lépp na am. mën naa jëriñ lépp tëj. bu fay wajjut nekkee di baax. bu sooy wajjut nekkee nit ñu baax. di jéem a def lu baax. waxtu wu nekk ñuy jéem a def lu baax. jublu ci lu baax. ànd ak yow doom bi ci lu baax. waaw seen yoon di def lu baax naka ñoom. ndax ci yoonu wàcc lu baax yooyu di def lu baax ni ñoom. da nga gaaw a àgg foo xam ne sax ñoom mënuñ ko woon a àgg. kon yow kay da nga gaaw a àgg yow doom bi foo xam ne wàcc bi daawuñ ko woon a àgg. loolu lay wàccit mën na ko jëriñ. loolu. wàcc moom mën na koo jëriñ. waaye bu wàcc yi te jublu penku nga jublu xarmu. waaye nag bu wàcc yi jublu penku. yow nga ne ko korfu laa jëm. baay bi yeboo di Ibrahim. ki yeboo baay bi di Ibrahim. ki yeboo di Muhammad. ki yeboo di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ki yeboo di Cheikh Ahmad Tidiane. bu yeboo di Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu. di jëriñ doom ja dara. di jëriñ doom dara. Ibrahima moo jur yahud ak nasaraan. Ibrahima moo jur yahud ak nasaraan. Muhammad jur góor. Muhammad jurul góor jurul góor waaye bani Haasim yi nga xam ne ñoo ko jur waaye bani Haasim bi nga xam ne ñoo ko jur te su jege ñaale doon jëriñ ñooy gën su jege ñaale doon jëriñ ñoo ñooy war a gën waa ji wees jooju ma doon tudd ci la bokk waa ji wees jooju daal doon tudd tey ci la bokk Salmaan al-Faarisi wax na ko bés ne Salmaan al-Faarisi wax na ko bés ne ko sant naa yàlla bi mbir mi newut ci sa loxo yow yónneen sëriñ maa ngi sant yàlla. di ngir ñu nekk ci sa loxo. dëgg-dëgg su newoon ci sa loxo. dëgg dëgg mbir mi nga xam ne bu nekkoon ci sa loxo. nga gënal Abi Talib ci man. kon da nga gënal Abi Talib nii di sa mbokk ci man nii di sa fay. ak Abi Lahab. Abi Lahab. ak Bani Hasim. ak Bani Hasim. ak Quraysh ci seen bopp sa gëño bi. ak Quraysh ci sa bopp ci nga xam ne ñooy sa gëño bi. waaye gëtt gu xeeñ gi nga indi ci àddina. waaye gëtt gu xeeñ gi nga indi yow yéen ci biir ci àddina bi ñu nekk. ñëpp di fa bantu. ñëpp di bantu neexaayu gëtt googu. Quraysh saj nañ ci. Quraysh mbir mii bu fekkoon ne ci loxol Jibril la nekk. Haaroot ak Maaroot ñu yàlla tudd ci alquran. Haaroot ak Maaroot ñu yàlla tudd ci alquran. ñu xalak leen ñu nekk ci gën jota ci mbugal. ñu xalak leen ñu nekk ci gën jota ci mbugal. su Jibril moomoon mbir mi def li du demee noonu. su Jibril moomoon mbir mi nga xam ne kon du demee noonu. ñooñu ay malaaka lañu woon mbokki Jibril lañu woon. ñooñu ay malaaka lañu mbokki Jibril lañu. ñu nekkoon ci loxol Muhammad. su nekkoon ci loxool ñu xam ne fit Abu Talib Abu Lahab biñ demee niñ demee Abu Talib ak Abu Lahab biñ demee nañ demee woon su nekkoon ci loxool malakul mawti su nekkoon ci loxool malakul mawti kon ci daat ñu gënoon a dëgër ci mbindeef yi. kon ci daat yi nga xam ne mbindeef yi yàlla yëpp moo ci gënoon a dëgër. xaw a niru malakul mawti. xaw a niru malakul mawti. kon du xees ni mu xeesee. kon kooku du yées ni mu yéesee. su nekkoon nekkoon ci loxol Mikaayil. su nekkoon ci loxol Mikaayil. kon sa saytaane yi duñ xees. kon saytaane yi duñ yées. Iblis du xees. kon Iblis du yées. mbit mi ci loxo yàlla la nekk. dëgg dëgg nit ñi. ci loxoom yàlla la nekk alhamdulilah. yàlla am na xalifa yonent mooy xalifaam bi gën a mag. yàlla am na xalifa yonent bi mooy xalifaam bi gën a mag. xalifaam boobu gën a mag. xalifaam boobu nga xam ne moo gën a mag. ci melo melo melo yàlla. kon ci melo melo yàlla. melo melo melo yàlla. melo yan xam ne moom la meloo muy melo yàlla. amul mbokk amul askan. moo waral melo amul mbokk. xamu askan bi mu nekkee nit kese nag naka nit ñi bi mu nekkee nit kese nag nit nit ñi ñu ko bëgg rek ñoo jëriñu waaye mbokam yoo lam leen bëgg bëgg te defewaat nañ ñoom bañ ko bëgg ñu ko bëgg rek moo tax toujours damay wax murid loolu moo tax toujours ay jëriñu bàyyi boo wax murid murid dana bëgg lool ko waxtu wu nekk mi ngay bëgg sëriñ bi bëgg ko. waaye mu bëgg sëriñam rek a koy jëriñ ma. waaye nag yow murit nga bëgg sa sëriñ. loolu dong moo leen jëriñ. mbëggeel ku mag ki du jëriñ mukk mbëggeel ak ku ndaw mooy jëriñ. bàyyi ne mbëggeel ak ku mag ki du jëriñ mukk mbëggeel ak ku ndaw mooy jëriñ dëgg yi. mbëggeel ak ku mag ki su doon jëriñ ñëpp jëriñu. mbëggeel ku mag bu fekkoon ne mooy jëriñ ñëpp danañ jëriñu. wuutu yàlla ci mbindeef yi doo bañ kenn daga du ndax fii kuutalal yàlla ci mbindeefam yi kooka du bañ kenn waaye ñi ko bëgg rek ay jëriñ ñi ko bañ ñëpp dañu xaaral waaye ñi ko bëgg nag ñoo yooyu jëriñ ci ko bañ ñëpp xana ko nag mbëggeel ak ku ndaw mbëggeel ak ku ndaw ci ku mag ci ñu ngi mel ni boo dela lay jaas yi bàyyi ni puso boo dendalee jaasi. ndax cee di tax rek. xam nga puso bu nga xam ne nekk na la boo jaasi rek mu xëcc ko mu tax ci moom. noonu la ku di ci gaaw a jëriñoo ci mbëgg. noonu la ku ndaw ci gaaw a jëriñoo ci ku mag. mbëggeel ak ku mag nag du jëriñ. mbëggeel ak ku mag nag doon du jëriñ. maanaam lu mooy nenn mag nag. bàyyi nag jëkk mi nga xam ne mooy wax ne bëgg nekk di yow moom wax na ne képp ku ko bëgg dana nekk di yow. ku mu bëgg moom. mag mi nga xam ne moom ku mu bëgg. nekk di yow. nekk di yow. te ku mu nekk di yow ngay wàll yi. te képp ku mu nekk di yow yow ngay wàll yu xas. foofu moom mbëggeel ak ku mag am na fi njëriñ. foofu day mbëggeel ak nag am na fi njëriñ. li ci des yëpp mbëggeel ak ku ndaw am njëriñ. waaye li ci des lépp. mbëggeel ak ku ndaw seen jëriñ moom mag lenn la. man Saalum yee gën a bëgg sëriñ bu ko bëgg. Saalum bi nag ñoo gën a bëgg sëriñam di ko bëgg di ko xool. Saalum bi ma ne loolu du jëriñ dara Saalum bi bëgg. Saalum bi dafa ay nee loolu du la jëriñ dara. Saalum bi bëgg sëriñ moo koy jëriñ. Saalum bi bëgg sëriñ moo koy jëriñ si ngay jëriñoo. ñun bëgg yonent bi moo ñu jëriñ. ñoom bëgg yonent bi. ñun xeet wi. ñun xeet wi yonent bi bëgg yonent bi moo ñuy jënd. yonent moom ñëpp la bëgg. yonent bi moom ñëpp la bëgg. daana jooy. daana jooy. naay yonent yàlla sama xeet wi sama xeet wi. di wax ne yow yàlla sama xeet wi sama xeet wi rab romb nañ lay rab. su sañoon kenn du dem safara. yonent yërmande boobu. su sañoon kenn du dem safara. waaye ñu ko bañ ñëpp mën nga tere ñu dem safara. waaye ñu ko bañ ñëpp baral ci safara rek lañ jëm. dalee ci néegam ba mu juddoo. ñu dalee ci néeg yi ñu ñoom ñëpp li ci gën a bari dem nañ safara. ñoom ñëpp li bari dem am na fukki bay tax. am na fukki bay tax. di ko yàlla yónni. di ko yàlla yónni. ñeneen ko ciy dund. ñeent ñoo koy dund. am sa toog Abbas ñooñu gëm nañ ko topp nañ ko. am sa toog Abbas ñooñu gëm nañ ko dëggal nañ ko topp nañu ko. fexe nañ seen ngir te fexe naa ba léegi yàlla ngeen di yëg. ñooñu fexe nañu seen ngir te fexe nañu wallaahi ñu ngi fexe. ña ko wetti. ña ko wetti xoolal sa bopp si néeg de. Abou Lahab. Abou Lahab. fexeeti na ngir tam fexeeti naa. fexeeti na ngir tam lépp fexeeti. Abu Lahab sax kenn du ko a dara lu bokk ci Abu Lahab sax kenn gisatu na ko lool. ndax am yonent bi na ko lool. ñaari doom yu góor la Abu Lahab am. ñaari doom yu góor la Abu Lahab am. Xotbatu ak Xotaybatu. Xotbatu ak Xotaybatu. Xotbatu yonent may ko Ruqayatu doomam. Xotbatu yonent may ko Ruqayatu doomam. Xotaybatu mu may ko Ummu Kulsum doomam. Xotaybatu mu may ko Ummu Kulsum doomam. ñu gëm yonent bi ñoom doom ya. ñu gëm yonent bi. ñoom doomam yooyu nag. seen bàyyi na leen dagoo naa ak yéen ba faw. seen bàyyi na leen gëm raw gëm ngeen dogoon na maa yéen ba xaw. lu mooy ngeen dellu ci moom. lu mooy nag ngeen dellu ci moom. ngeen saaga ko. ngeen saaga ko. tafli ko ci xar kanam. tafli ko ci xar kanam bu tedd ba. parce que doomam yi mu leen may. parce que doomam yi mu leen may. ñu xotti eh, mbubam. xotti ay mbubam it tegal ko ca. ngeen deful loolu rek dootuma dootuma ak yéen. ngeen bàyyi na leen bu ngeen deful loolu dootu man ak yéen. ñu ñëw weddi yonent bi. ñu ñëw. yëpp yonent bi xam ni suba. xas ko. xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xas li ko ci kanam. xas li ko ci kanam. xas la wàññeeku dellu ci ñoom. xas li la ba ñu koy xas la rek mu retourné rek dal ci seen kanam. def leen baras ñoom ñëpp. def leen jàngoro yi baras yu mel ni fu ngaana. ñu daal di ngaana ñoom ñëpp. ñoom ñëpp ñu mujj ngaana. ñu fase doomi yonent bi. ñu fase doomi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent ne leen. yonent bi nag dal leen wax ni. yal na leen yàlla xiir benn xaj ci xajam. yal na leen yàlla xiir. wan nag xaj ci ay xajam. ñu fa seen marchandise di di di tukki saam. ñu fa nga seen marchandise di yabal ci saam. ñu ngay defi commerce. ñu ngay defi commerce bu saam. bañ doxee ba digg guddi. ba ñu doxee ba digg guddi jot. ñu wàcc ci aw kur. ñu wàcc ci aw kur. ñu fekk leen fa ne leen xanaa ay leen dal. ñu fekk leen fa. ñu fekk leen ca kur wala lan xanaa yéen xanaa leen dal. ñii kur ay gaynde rek a fi dëkk. ñii kur ay gaynde rek a fi dëkk. Lahab ne ñaan ak Muhammad ga ci sama doom ji le Abu Lahab ne ñaan ak Muhammad ga ci sama doom ji le wallaahi wóoluwuma na ngeen dajale seen sëf yëpp warale ko sama doom na ngeen dajale seen sëf yëpp tegale ko sama doom bi ngeen bank ko ci biir da ngeen tëdd ci gannaawam ngeen tëdd ci gannaawam dina ko wattul ñoom ñëpp ñu defal ko loolu ñoom ñëpp ñu defal ko lam santaane ba guddee gaynde ñëw ba guddi jotee gaynde di ñëw ku nekk mu fóon la fa nga tëdd. ku nekk mu ñëw tiim la la fi nga tëdd. weesu la. weesu la sa weesu ko. fóon keneen weesu ko. bañ ñu ci biti daj. dem mboolem ñu ci daal di yéeg nañ ñorog. jàng di yéeg ci kaw sëf yi nañ ñorog yi. dugg sa kawat ba ta jëbiit. dugg sa kawat ba ta jëbiit. dal di ko song. song ko fa moom rek ak moom nag. naa woy man Muhammad ak may rey te ma nga ca Makka maa ngi ci saam. mu ne woy man Muhammad ñu may rey kon ma nga ca Makka maa ngi fii ci saam mu dina ndar ko nii. ngay dëgg rey ko daggatay cëram yëpp. ngay dëgg rey ko foofa dagg mbooloo mi cëram. du moo ñàkk. ma ne du moo ñàkk. te du moo ñàkkam moo ñàkk moom. Ruqayatu moom bëgg ku ko jël Ousmane. Ruqayatu ñu fasoon. Seydina Ousmane ko julli. Ousmane doon téeméeri at ba toog téeméeri at ba daal. Ousmane doon téeméeri at ba toog ak téeméeri at wala at. Umu Kulsum Ousmane ko jël ba tey. Umu Kulsum it jëppee Ousmane ko jëlee ci. ñoom la bokk ci ñoom kenn gisatu ko jaar. ñoom ñoo ñoo defoon loolu. ñu bokk ci ñoom kenn gisatu ci ñoom dara. xalifa yàlla noonu la mel ba bëgg jëriñu ba bañ taxawaar yi kenn mënu ci dara. xalifa yàlla noonu la mel. bëgg jëriñu ku ko bon fokk nga toro ba nga xalaat ko te kenn mënu ci dara. jëriñu ci moom nag lu jafe la. jëriñu ci moom nag bàyyi ñoom jafe la. ci ñoom jamonoom. ci ñoom jamonoom. rawatina ci ñoom xeetam. rawatina ci xeetam. rawatina ci jegeñaale. rawatina ci jegeñaale déglu leen. ñu ngi fàttaliku ci guddi gi ne. ñu ngi fàttaliku ci guddi gi. yonent boobu nga xam ne yonent boobu nga xam ne juddoom ak juddoom ak yónneekoom ak ak yónneekoom gàddaayam ak gàddaayam ak dundam lépp. ak dundam lépp. ay bind la ci ñun. ay bind la ci ñun. yoo xam ne. bind yoo xam ne. waxtu wu ne war nañ di ko jàng. waxtu wu nekk war nañ koy jàng di ko seetantal. ñu yonent bi mel. ñu yonent bi mel sallallahu alayhi wa sallam. ni mu bàyyee àddina. ni mu dëddoo àddina. ni mu woyofee. ñu yonent bi woyofee sallallahu alayhi wa sallam ca mën a bi. ñu néewalee solo àddina. ñu néewalee solo àddina. ñu fatloo ci li ko yàlla yónni. ñu fatloo ci yónnent li ko yàlla xel. ñu siire ci mbindeef yi jëriñu. ñu siire ci bëgg mbindeef yëpp jëriñu. ni mu ñamee ni mu tabee. ni mu ñamee ni mu tabee. ni mu mën a jéggale. ni a a ñi mën a lootee. ak li ko Quraysh di ñeme yëpp. ak li ko Quraysh di ñeme lépp di réeri ko. lu yàlla bind nga ñeme yonent bi lu may Quraysh. amul lépp loo xam ne yàlla bind na la nga lu may Quraysh waaye lu yàlla bind daal ñoom Quraysh yonent bi lañ ci gën a yàpp. waaye lu yàlla bind ñoom Quraysh yi yonent bi lañ ci gën a yàpp. waaye ñoom rek la. waaye loolu day ci ñoom rek la xam na. bañ koy lor. waaw dañuy lor yonent boobu nag. ba lor ja jot dara. ba lor gi ñu ko lor jot dara. mu walbatiku jubloog ñoom. mu dal di walbatiku nag jàkkaarloog ñoom. ne leen léegi ma xamal leen ne yàlla yéen ñu ma lu may mareen di leen yéen ñëpp. ne leen léegi ma wax leen lu wépp yàlla yónni huma lu muy yéen ñëpp du ma taggu yéen lu may leen dinaa leen. yàlla jàppal ma Quraysh. yow yàlla. jàppal na la Quraysh yàlla songal ma Quraysh yow yàlla yal na nga songal Quraysh yàlla songal ma Quraysh yow yàlla songal ma Quraysh songal ma Abu Jahl Abu Jahl ibn Hisham songal ma Abu Jahl ibn Hisham Saybata songal ma Saybata Walid songal ma Walid Utbata songal ma Utbata Ubay ibn Khalaf songal ma Ubay ibn Khalaf Umayyah ibn Khalaf اللهم يتهم من قلب عقبة بن ابي معيط عقبة بن ابي معيط عمارة بن الوليد عمارة بن الوليد يلا سنغال ما يلي يو يو يلا يلا ما سنغال ني من ني من ñepp ray nañ leen kera badar ñepp ñu ngi leen di kambak badar ci benn bés ci benn waxtu bañ leen rendee mu ne ñoom ñepp nañ leen tànn ci kamb ga bañ leen rendee ñu leen ci benn dajale ñoom ñepp sànni leen ci kàmb bi. dama amee ay fan mu dellu a ak ci kàmb ga. ba mu amee ay fan yonent bi dellu si ci kàmb gi nag. Abu Jahl. Balle Abu Jahl. Atbata. Utbata. Saybata. Saybata. Walid. Walid. Ubay. Ubay. Uqbata. Uqbata. na ngeen def. yéen. nu nga def yéen ñi mbaloo. ñun day lépp lu ñu yàlla doyaloon gis nañ ko muy dëgg. ñun day lépp lu ñu yàlla doyaloon gis nañ ko muy dëgg bu dara dëgg. mooy yéen it lam leen ndax yéen it la leen yàlla doyaloon lañ def. ndax fekk ngeen ko muy noona. ndax fekk ngeen doxal ba di noona mu tëddiwul. Omar ne ko yonent ngay wax ak nit dee ba nëb. Omar ne ko yow nit dee ba mu ne gënu leen leen a dégg li may wax mu ne ko wallahi gënu leen leen a dégg lii ma wax leen li may waxat waaye mënu ñoo tontu nag waaye nag ñoom mënu ñoo tontu du tontu mukk mu dëdd dellu màkka yonent bi dellu dëdd ku ci màkka ku gën a taxaadi ci àddina mooy ku yonent rey wala ku rey yonent ki gën a taxaadi ci àddina mooy koo xam ne rey nga ab yonent wala ab yonent reyal la boppam ndax yonent yàlla fa ko bind ci yërmande ndax yonent yàlla daf koo bind ci yërmande jéggi ga nit di jéggi dayo ba maatan koo rey jéggi gi nit di jéggi dayo bi yonent bi xam xolab nit ci yow di la rey dana fekk rek muy koo xam ne moo gën a texee di jaar bi dana fekk koo xam ne mooy ci gën a texee di ci mbooleem addina jéggi ca nit di jéggi day itam ba yaat na rey yonentam yàlla noonu. jéggi di nit ki jéggi ba wax it ba xatt na rey yonentam yàlla noonu ma. nañ dugg ci gàmmu gi léegi nag. nañ dugg nag léegi ci gàmmu gi. danañu yokk gëm yàlla. danañu yokkaat gëm yàlla. nit ñi ko alxuraan doyalee. ñi nga xam ne noonu la ñu ko alxuraan doyalee. na ne yonent bi. wax na ne yonent bi. dinaa la nettali. dinaa lay nettali. ci say yonent yi rek jëkkoon. ci say yonent yi nga xam ne ñoo la jëfandikoon ndax loolu danaa ci dëgëral sa xol ndax loolu nekk li googu dinaa ci dëgëral sa xol bu fekkee ni bàyyi nag ne bu fekkee ni nett li mën naa dëgëral xolob yonent ci gëm yàlla nett li googu mën naa dëgëral xolob yonent ci gëm yàlla kon ñu natt li ñu ñun itam kon tey nit buñ ñu natt li yonent boobu ci gën a mat mbindee fi yàlla yi nga xam ne moo gën a mat loola mbindee fi yàlla yi loolu dana yokk suñu gëm yàlla kon tey loolu ñun dana yokk suñu gëm yàlla kon na ngeen di déglu li ñuy natt li ci yonent bi kon nag bàyyi ne ngeen déglu li ñuy natt li ci yonent bi dee leen déglu taggam yi dee leen déglu taggam yu rafet yi dee leen fàttaliku dee leen fàttaliku it yonent bu tedd booba yonent bu tedd boobu nga xam ne ku ne feeñu na la ci sa bopp nga xam ne ku ne ñooñu nar a su sa bopp. nit ku nekk yàlla nga ko bind ci melaw Muhammad. ndax nit ku ne yàllaa la bind ci melaw Muhammad. doo leen julli ci moom. doo leen julli ci moom. yàlla fay julli ci moom moom malaayika yi. ndax yàlla day julli ci moom moo ci malaakaam. sant nañu ne nañu julli ci moom. dañuy sant nañu ne nañu julli ci moom. ku gën a texe ci jaam yi moo ci gën a bëri julli ci yonent. ci gën a texe ci jaam yi mooy ku gën a bëri lu muy julli ci yonent bi. ku gën a xëy ci ramam yonent bi mooy ku gën a bëri julli ci yonent bi. ku gën a xëy ci ramam yonent bi mooy ku gën a bari julli ci yonent bi. yeneen dund la seen xaral ci tudd tudd yonent. yeneen dund la seen xaral ci tudd yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. yeneen dëkk ci fàttaliku waa ji barke jooju ñuy. yeneen dëkk ci fàttaliku waa ji barke jooju bàyyi di leen wax. nga xam ne ak dikkam diggéen nañu waa dinaa waa. nga xam ne waa jooju ak dikkam diggéen nañu fi wax dina fi wax laaxira. yeneen ñaan seen i soxla ci diggante boobu itam. yeneen ñaan seen i soxla itam ci diggante boobu. guddi gi. ndax guddi gi. dig nangu ñaan la. guddi nangu ñaan la la barab bi barabu nangu ñaan la barab bi barabam nangu ñaan la ndaje mi ndajem nangu ñaan ndaje mi ndajem nangu ñaan la su ñu tuddee yonent barke di wàcc itam bare waxtu nangu ñaan la bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke di wàcc wala waxtu yi waxtu nangu ñaan la. yonent na ne. ndax yonent bi wax na ni. seen borom. seen borom. am na ay waxtu. am na ay waxtu. yoo xam ne da cay bëbbal ay mayam. yoo xam ne da cay bëbbal ay mayam. gaaru leen waxtu yooya. waxtu yooya nag na ngeen koy gaarlu. guddi gi ñu ne jotaay bi ñu nekk ba muy tas. bàyyi ne guddi gi ñu ne ci jotaay bii ñu ne fii ba muy tasee. ci waxtu yooyu la bokk. ci waxtu yooyu ñu mën tudd nag ci la bokk. ci lu jër. ci lu yëpp nag. kon nag ku nekk mën na fee jëlee lu koy jëriñ. kon nag ku nekk mën nga fee jëlee lu lay jëriñ. def ak yow. lu nit doon nelaw kon. lu nit doon nelawal tey. wala ngay waxtaan waxtaan àddina. wala ngay wax wax àddina. nga déglu li ñuy wax ci yonent bi. nga déglu li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yooyu del bari julli ci yonent bi. del bari nit di julli ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam. del ñaan sa aajo ndem am nga aajo. del ñaan sa aajo ndem am am nga aajo te jaam ñëppoo aajo. defe naa kenn suñu ñëpput aajo. defe naa ne kenn suñu ñëpput aajo. jël ñaanal say mbokk. jël ñaanal say mbokk. ñaanal say wajur. ñaanalal say wajur. ñaanal sa réew. ñaanalal sa réew. ñaanal mboolem jullit yi. ñaanalal mboolem jullit yi. ñaanal mboolem li yàlla bind. ñaanalal mboolem li yàlla bind. ñaan na mu gën a yaayoo rek gën a nangu. ñaan noo ko gën a yaayoo noonu lañ gën a nangoo. boo dugalee ñëpp rek yàlla nangu sa ñaan. boo dugalee ñëpp. yàlla daal di nangu sa ñaan bul def ni dof ba doon wax yonent bi naa bul def yow ni dof bi nga xam ne doon la wax yonent bi ne ko yàlla yàlla nga ma yërëm maag Muhammad te bul yërëm keneen yow yàlla yàlla nga ma yërëm maag Muhammad te bu ci boole keneen mu ne ko waa ji xatal nga ku yaa yonent bi ne ko waa ji yaa xatal ku yaamul yàlla yàlla mën nañu mën na laa yërëm yaag Muhammad mën naa yërëm ñëpp yàlla mën na laa yërëm yaag Muhammad yërëm ñëpp te du ko wàññi dara. yal nañu yàlla yërëm. yal nañu yàlla yërëm yaa rabbi. ñun ñëpp. ñun ñëpp. mboolem ku fi teew. mboolem ku teew. ak ku fi bëgg a teew. ak ku bëgg a teew. ak mboolem jullit yëpp. ak mboolem jullit yëpp. allahumma salli ala muhammadin. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. waaye jërëjëf. jàngale naa am ci yéen ma sëriñ. jàngale naa am ci yéen bu juri. mboolem yonent yi day. bi ñuy yéeg yéeg seen yéeg ci yéeg bi mel ni yéegal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi yaa samaan xirmal asamaan boobu maataa wala daa ba tutante wut ak moom ak asamaan asamaan kon nag xéemal asamaan si nga xam ne amul tan asamaan soo xam ne dana jéem a tutanteeg moom surtout asamaan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla bëggee bind mbindeef yàlla ak nekkoon dara nekk ci moom lu kenn xamut ci jamono ndax booba jamono amut ba nga xamee ne bëgg naa amal leneen mu takk ci leeram leer ak jëmmam nekk ko ne na nekkal di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola nekk di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di jaamu yàlla jiit bu yàgg lu ëpp juróom fukki junne at waaye nattale rek ne booba at amagut ne balaa at am bis am ak guddi ak weer ak at yooyu yëpp booba amul de ba nga xamee ne yàlla bëgg naa man mbindeef yi nag mu bind mbindeef yi géej gi la jëkk a bind géej gi ba yàlla bëggee aman mbindeef yi dafa takk seetu wan ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi jàkkaarloo boppam ca seetu ba ba gis melaw rafet yi ko yàlla bind ak taar bi ko xott mu mu xara ñooñ yàlla suñ gisee may yàlla ci seen bopp rek dañuy am certa seen digganteeg seen borom mu am certa ci yàlla may yu bëri yi mu ko may ba ñaq ñaq woo ci la yàlla bind géej gi moo tax lépp lu yàlla sàkk géej gi ci ëpp ba nga xam géej gi na ci ba nga xam ne tey soob na yàlla ba yàlla bëgg a amal leen mbindeef yaram yii nag nga xam ne ñoo génn ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bind ngelaw ngelaw la fuuf géej gi ba mu fuufee géej gi kurit daldi ca génn kurit mooma yàlla woon ko bind ca suuf ngelaw loolu di sànqale xeer yi nga xam ne moo nekkoon ci suuf si te faxat génn ca faxat soo fa yàlla wax ko bind ca muy asamaan yàlla daal di asamaan nag def ko ñuy juróom-yaari asamaan mu walbatiku ci suuf jënd ko muy juróom-yaari suuf rek juróom-yaari suuf yi mi ngi tegu ci kaw géej gi rek géej gi mi ngi tegu ci jën wa de aw jën a ko mbooleem géej yëpp ci aw jën la la teer rek jën woowu aw yëkk ko xenu ci diggante ñaari bi jënam yàlla moo bari kattan aw yëkk wi yàlla bind mu def ci diggante ñaari bi jënam rek jën yi nga xam mboolem géej yi xenoo asamaan ak suuf géej googu jën woowu ko xenu ba nga xam ne du mën a jaar sax fenn wàcc jën wa de jën moom la yonentu ne bés bu ñu demee aljanna mboolem ñu dugg aljanna ñëpp yàlla ñu ci yàlla boole refu refu jën woowu la ñuy xañe keroog de jën woowu aw yëkk ko teg ci diggante ñaari bi jënam de yëkk woowu aw doj la yàlla bind ci duubam mu taxawal ci ñaari tànkam de doj woowu moom la yàlla wax naa ah, yaa bunayya in takku misqaalu habatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawaati aw fi lardi su nekkee ci aw doj wala mu nekk ci asamaan wala mu nekk ci suuf loolu war na la ne woowu doj bu doju asamaan bu doju suuf de ndax yàlla tudd na ko tudd asamaan tudd suuf de nga xam ne moom doj wi dana ne lu bokkut ak asamaan ak suuf doj ma ne moo xeenu yëkk woon waaw doj woowu nag asamaan fii nga gis mu féeteeg ñun yàlla bindu ko nii ñu koy gisee dafa xonq asamaan yi juróom-ñaar lañ waaye yii féeteeg ñun dafa xonqon ci cosaan waaye nag doj nekk ci suuf géej gi moo moo ko moo ko suuf ba moo tax waaw moo tax mu mel nii mu mel bulo waaye gis koo xamee ne waaw aduna tukki na waaw ba lu nekk dellu ci cosaanam asamaan si dañuy janoog moom mu xonk cur moom la yàlla wax naa sa kaanal war da tan kattihaani asamaan keroog dafay dellu xonk cur waaw mel ni démb démb fee noonu la mbindee fi tegalooyee waaw ci suuf asamaan yi juróom yaar tegu ci kaw suuf juróom yaar waaw sidratul muntaha tegu waaw aras nag mooy mbindee fam yàlla mi nga xam ne lépp lu yàlla bind ci ronam la nekk de ni ci nga xam ne fii ci àdduna lépp lu fi nekk yaa ngi ci ron asamaan mboolem li yàlla bind yëpp ñu ngi ci ron arase aras am na juróom-ñaar téeméeri junni ci trois bi xaat bi xaat bu nekk la ca nekk ci ci mbindeef boole ëpp mboolem ñu nekk ci asamaan juróom-yaar suñu juróom-yaar waa am bayti maqadis ak bayti maamoor waa géej gi yëpp de yooyu yëpp nag yàlla leen bind rek ngir màggaay yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek di yàlla bindee yëf yooyu yëpp ba bëgg a sanc àddina nag bésab di muy bésab dimanche ci la yàlla sanc àddina de bind asamaan feeg suuf si waaw ak samp garab yi moo tax ba tey ñuy tàmm sanc ci bésab di béer de xam si ne yàlla bind jant been weer rek di jiwi sant dox moo tax ba tey kuy tukki di tàmm tukki ci bésab altine de talaata yàlla bind jur gi waa ak bàyyi may waa ak njaa àll yi daganal tuur seen deret moo tax bésab talaata ñu di ko tàmm ci di saf garab moo tax kuy xarfalal waaw kuy nampasalaw yooyu talaata la ngay taamu de alors ba yàlla bind géej yi daganal ñu di ko naan waaw moo tax muy jëfam naan garab de waaw alxames yàlla bind aljana ak safara te même loo aljana ragandoo safara de muy jëfam ñaan yàlla ajjuma yàlla bind aadama waaw ca faatu mu jëfë mu bind xawaa jabaram may ko ko de moo tax ajjuma di jëfam sëy aadama mi nga xam ne mboolem li yàlla bind yëpp moom la ci tànn mboolem li yàlla bind yëpp aadama la ko bindal ak i doomam asamaan ak suuf ak li ci nekk adduna ak àllaaxira lépp lu fi yàlla sakk doomu aadama yi rek ñoo ko moom dañoo koy jëriñoo de ñooy jëriñoo suuf bi ñooy jëriñoo garab yi ñooy jëriñoo jur gi ñooy jëriñoo njaale jën ci jéeg mënul leen a raw ci ci jaww mënul ko raw waaw ndax mooy xalifa yàlla ci suuf aadama moomu nga xam moom la yàlla tànn muy xalifa yàlla ci suuf yàlla tànniwu ko dara lu mooy mooy bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ci ñu bind ci nelaw yonentu yàlla Muhammad waaw doomu aadama jooju ci tudd yonentu yàlla Muhammad lañ ko bind bopp bi mi ngi mel ni niim la waaw mbagg mi aadama dellu la yi bi niim la tànk yi deel la de koo gis muy doomu aadama rek Muhammad bu taxaw la de waaw nataal alayhi wa sallam bi nga xamee nag ne ñoo tax yàlla bind mbindee bi moo tax ñoom la yàlla bëgg mujj bind de moo tax bi yàlla bind yëpp yi aadama la mujj bind de moo tax yonentu ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla bind na yëpp yëpp tànn ci aadama waaw bu dajale doomu aadama yëpp tànn ci bani kinaanata de waaw bani kinaanata itam mu tànn ci ñoom arab bani arab mu tànn ci ñoom bani kinaanata bani kinaanata mu tànn ci ñoom waaw Quraysh Quraysh mu tànn ci ñoom bani Haasim bani Haasim nag mu tànn ma ci ñoom de man maay li ñu tànn ma bàyyi ko ci li ñu tànn bàyyi ko ci li ñu tànn bàyyi ko ci li ñu tànn te jubluwuma puukare ci loolu de maay sangat lépp lu aadama jub te loolu du tiitaram kat ana luy tiitaram mooy nekk gam nekk di jaamam yàlla rek loolu mooy tiitaram ba gën a waaye su nekkee di sangam bi ko kooku kooku tiitar la bu rëy waaye daal day nekkam gi nekk di jaamam yàlla rek yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla may aadama di ko may yàlla def aadama muy xalifaam ci suuf digal malaaka yi di ko sujjóotal mboolem malaaka yëpp sujjóotal nañu aadama iblis bañ iblis mi bañ jaamu na yàlla foo natt sabre ji tuub jaamu na ko yàlla junne at nekk na bëkk néegu aljana ñeent fukki junne ci at jihaad na juróom benn fukki junne ci at waaye ba mu waxee ba yàlla ne nañ si jootal aadama malaaka yëpp nangoo si jootal aadama mu bañ ne du ko si jootal moo gën jala ko yàlla rëbbe dàq ko génne ko aljana xaraamal ko asamaan ak àjjana rëbb ko moo képp ko ànd moom safara lañ de ko ànd ak aadama texe képp ko ànd ak iblis daal di texe di rek koy de waaw ba nga xamee ne loolu am na nag na ci suuf ah, jabaram xawaa xam ñaar fukki biit biit bu nekk ay féex lañu góor bu jigéen buñ màggee góor ga nekk ca ba bële mu may ko jabar doom ja nekk ca biir bële doom ji jigéen ja nekk ba biir bële doom ji jigéen ji ca biir bële mu may ko góor ga ca biir bële de noonu la aadama doon féeri ci ay a wuute ji bi rek booba moo taxaw taxawaayam wuute askan yi ci tar abdul aadama de booba yàlla bu gën a mbindee si soxna tey euh, leen ñeneen nekkuñ fi de séente nañ judante ba nga ne Adama deewut lu mooy gis ne kii doomam ak kii sëtam téeméeri dina de ñoo xam ne ñoo dundal suuf de Adama waaw soo dee de yàlla nag waaw ji Adama ji fu mu taxaw rek malaaka yi ran ci gannaawam rek waaw di ko dugootal de mu ne yàlla lu sax malaaka yi fu ma taxaw rek ñu ngi taxaw ci sama gannaaw mu ne ko leer ak yonent yàlla Muhammad bi nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma bind lépp lu ma bind moom lañ gis ci yow rek moo tax ñu topp la de mu ne yàlla def ko ci sama kanam ndax ñu malaaka yi jubloog man te bañ a nekk ci sama gannaaw de yàlla defal ko nag leer ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ci mu di ko gis ci ba ci yonente ngi ànd ak ñeneen jëf xulafa wala baat yi waaw mënuñoo tàggoog moom de Aboubacar Omar Ousmane Ali waaw leer ak Aboubacar daal di pëlit ci weex woowu waaw sànni taal Adama waaw leeral Omar dal di fële téye weexu waaw baaraam di dugg de waaw Ousmane ci baaraam bi topp ci sànqaleñ bi Alioune ci sànqaleñ bi de waaw ñoom ñanant ñooñu ñooy ñanant yi waaw ñi wutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono de yàlla nag dañut di tànnal yonent bi ay wajjut dara ca Adama ba ci Abdoulaye Aminata de ba nga xamee ne Adama oh, oh, jur na doomam ji ñu wax siisa siisa leer ga daal di taxaw ci Adama nag nekk ci siisa de malaaka yi toppatuñu Adama nag ñu topp ci siisa yàlla wax ne yàlla Adama tawat nag ne ko li ma gisoon malaaka yi topp man waaw di julli ci man ko mu ne ko leer ak yonent yàlla Muhammad bi rek moom lañ doon ma ci yow te léegi nekkatu ci yow taxu na ci sa doom ni ci siisa léegi de Adama daal di woo Siisa ne ko leer gi tax ñu bind ma leer gi tax ñu bind la tax ñu bind xarata ku teew àddina lépp man la ko yàlla dénkoon léegi gis naa ne ci yow dénk naa la ko fas lu may ci room ak jigéen moo tax Siisa ah, ba mat yaa am jabar moom it dafa xam ne moo gën di jamonoom moom lañ ko may mu def ko muy jabaram dañu di ko tànnal ay baay da ci Abdoulaye ak Aminata de Abbas na ne bindal naa yéen ibnu abbas na bindal naa yonent bi juróomi téeméeri ndaw juróomi téeméeri bàyyi diggante aadama ak abdoulaye de waaye gisuma fi benn ñeefar xamut kenn foo xam nag ne waaw leer ak yonent bi nafaa ko fi ci lu dul sëy de waaw ci sëy yu wér rek la mas di dugg waaw dañuy jënd ci diggante abdoulaye am na sëriñ ba abdoulaye ma tee waxambaane mel ni jant bu fenk waaw ci Quraysh de jigéen jum romb wala di nga di ko sàkku de waaw romb na jigéen Fatimata xasam yëtu te jàngoon na téere yu jëkk yi mu ne ko Abdoulaye daaruñ ci sama kaw booloo man benn yoon rek ma jox la téeméeri kiram de mu ne ko su fekkee lu haram la waaw man du ma def lu haram de ma ko gënal su fekkee sëy la nag waaw sëy nekkut de waaw dal di dem ne bàyyam nag ma wutal jabar man fu ma toog rek jigéen ñi di ma sàkku de waaw mu dal di dem nag takkal ko Aminatu mu moom waaw mu dal di ëmb yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdoulaye Rob boo xam ne jigéen ne ko ndax dootoo wax dañ ma waxoon bu njëkk mu ne ko man du ma jigéen ñi caaxaan walaay damaa gisoon ci yow leer koo xam ne rek waaw waaw si sama bopp rek laa ko xëy na woon moo taxoon ma naa la boolewul ak man leer ga nag gis naa ne nekkatu ci yow xam nga yëpp bintu waam nangu na ko ci yow demal foo xam man du ma jigéen ñi caaxaan de <coughs> fekk na téeméeri jëlem yooyu nga xam ne waaw ndaw si noonu na dana ko neexale Abdoulaye moom lañ jote woon Abdoulaye ba muy xalel te bare na gis mu nekk ca masjidul haram yàlla boo xam ne jibi la ko fa gasoon ci jamono Ismaayla doomu yonent yàlla Ibrahim ba nga xamee ne mar na ba mar ba du ko rey ndeyam Haajara daw ba ci Safa waaw di séentu ndox ci du dara mu daw dem Marwa séentu ci du dara mu daw ca diggante ba juróom-ñaari yoon waaw ci du dara mu doog a dégg nag toog. ne daal mi ngi xaar rek doomam waaw dee ñëw jël ko rek koy day moo tax ba ba léegi ko aj Makka foog nga daw diggante Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon yooyu nga xam ne waaw nday Ismaayla dawoon na ko def pour di ko wutal ndox naa ko def nag jibril ñëw tëddaa zam-zam daal di bënd waaw daal di def jéeg nag ba bëgg a maasale Makka de jibril lay ñëw naa ko zam zam zam zam dalal dalal dalal dalal nekk ko noonu ba mu nekk ja teen ba noonu waaye ci kaw la nekk teen waaye ca suuf ga géej la li boo xam ne ron mata yëpp waaw kenn mësu ko eh, eh, wëcc de mënuñoo xam fu yem de waaw moom sam-sam boobu mu nekk fa di moomee arab yi waaw ba ci sangi juróom yi waaw seen yi doon xare an seen xamaale fat yi ñu yi not sam-sam <coughs> ñu fatt sam-sam ak ci kaaba bi yëpp siwul waaw ak ca ak dal waaw yëpp ñu fab ko waaw dugal ko ci sam-sam takk sam-sam de génn gàddaay nag gannaaw ga da ko fay ne ci laa génn ci Makka da tawax Makka te jub Abdul Mutalib dégg leen Abdul Mutalib neraw jënd gis ba mu nelawee jënd bés ko ne ko sa borom ne nga gas sam-sam mu ne sam-sam ci sànku ca san maam kenn xamatul fu mu nekk fu may gas loo sam man fu may dox ba mën a gas sam-sam yooyu sa mu nelawaat ñu ne ko gasal sam wax beneen tur sam am na fanweeri tur yëpp gént ci di ko ko wax mu ne mu man teen biñ may gas fu mu nekk ñu ne ko ma nga ca diggante kër xorondom nga ak képpari ci nag wa ak caw ak baaxaañ ba de diggante ñetti barab yooyu fi la sam mu xëy ñëw toog ca pour ma koy gis xorondom suñ tuuti baaxaañ ñëw di cop suñ tuuti mu seen guusee guusee bu jiital aw nag di ko dàq ba jub baax ci barab booba nag wa waaw te dugub rek lank dootu dem de mu dàq dàq mu lànk mu rendi ko foofu fees ko ci biir sa nekk fa mu daal li ci nag tegtal yëpp ci da xorondom gaa ngi sabag baaxaañ baa ngi ci biir saa ngi muy capp cappal bant ci diggante ba nag pour bëgg a daj uteen bi nag konen dina ko Abdul Mutalib looy def mu ne damay wut sam-sam ñu ne ko yaa dof sam-sam bi nga xam ne sànq na jamaam yu jëkku boo ana foo koy a wuti ba gis pare muy wut ba gis muy làmbatu nag ba daj ci sam-sam ba bind eh. ba ko Ismaayla bindee woon naa ko def Quraysh daal di ko baañaale nag ne ko lu yàgg yàgg nag doo gas sam-sam nga gas sam-sam am tiitar yaa say ngeen bëggee tere sam-sam nañ dem laa yi si buxaabu yi de ñu ne nañ dem saam laa yi si sa jaaw benn buxaabu bu fa nekk ñu war di dox ba digg ba cëg ñu ne lan teer seen i mbuus kenn xamul dara ci ndox ñu ne yoon wi sori ma sax amuñ dara ci ndox ndox mépp jeex na te ñu ci àll cott nañ léegi daal nañ def ni de nañ def ay bàmmeel ku nekk nañ ko defal bàmmeel ku dee ci ñii ñii ñooy dund suul la te ci mujj dee rek mooy moo mooy dee te du am ko suul kenn ni suul suul moo gën aw askan wu dee ñëpp kenn suulu leen de ñu ne waaw ku nekk gas sa bàmmeel sa digg de ñu xaar dee Abdul Mutalib ne lii ñàkk bopp la góor ñu sëdd bi nekk dee alors kenn mësu koo yëg góor kay dafay dee jéem a jóg di wuti ba ba ko dee di jot rek lay de dal ne nañ ko takkal gileemam ba mu takkee gileemam ne ma ngay war wuti ndox rek waaw gileem nga yëkkati tànkam ndox dal di ball carol tànk gileem nga de waaw wala nga am ndox mu sëdd goy mel ni dañ koo classé kenn mës a gis ndox mu neexee ni moom ndox mu sëdd ni moom mu naan dal ne ñëw leen naan ñëpp naan waaw ci seen nguur de mu ne leen ba naan dina doon lu tax ñu ne di wone ko nag mu am fukki doom yi góor yëpp ka cor ñoo doon wax Abu Talib waaw Hamsatu Abbas waaw Abdoulaye waaw waaw ñoom ñu ñu tudd Muqawim kusam fukki doom taxaw ci wetam nga ñu yoo xam daane mu tëdd nelaw nag géwénti ñëw ne ko Abdul Mutalib bul fàtte sa nitar mu yeew ne nañ ma jëndal xaaf mi gën a rëy ci Makka ma takk sadax de damaa géwénti ñu jëndal ko xar mi gën a rëy ci Makka mu rey ko sadaxee ba mu nelawee ca guddi ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ ci yow lu ëpp am xar de mu xeew ne ma jëndal aw yëkk yëkk mu gën a ci màgg nañ ma ko jëndal ñu jënd ko mu rey sadaqa ba mu ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ëpp aw yëkk de mu ne nañ ma jëndal gëlëm gëlëm gi gën a ci màgg laa ñu seet mu jënd ko rey sadaqa ba mu ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ëpp gëlëm de mu ne mu jaa ana loo tukkilam ci àdduna ñu ne ko sa nisar ja nga nisaroon ne soo amee fukki doom yu góor da nga ca rey kenn nisar jooju la yàlla bëgg matal ko mu daal di yeewu nag daal di dajale man kat damaa jaayante woon ak yàlla ne su ma xamee fukki doom danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag yàlla fàttali ma nisar ji sàkk naa ko wax fan yëpp jëriñul dara léegi nag nañ jam yéen doom yi fokk ma wantale leen waaw ku ci bantab dee dinaa la rey de waaw ñu dem ci seen yàlla ja daal di wantale bantab dee ba dal Abdoulaye ci fasa jub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul Mutalib ne mukk dafa juum nañ defaraat ñu defaraat mu dal Abdoulaye ñu defaraat mu dal Abdoulaye de waaw Abdul Mutalib daal di nar nag daal di jàpp Abdoulaye nag waaw daal di joxu gobaram nag ne ma ngay dem ci ñu la sa ren di Abdoulaye ci nga xam ne moo fasa jub yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi de kuréel si yëpp dog yow daanu ci ne ko looy def mu ne damay rendi Abdoulaye ñu ne ko du fi am mukk laa fi ñëwee di nga joxaana ju bon doo ñu ko sakkal soo rendee Abdoulaye ko na ci fukki doomi góor bi gañe gañe bi mu rey ko loolu ñun duñ ko de waaw mu ne leen ko liggéeyoon te yàlla santaane na wax na ne naa ko naa ma tam liggéey ci de ñu ko moom caag Abdou Abdoulaye daal kenn ko fi rendi de ñu xuloo ñu ne ñu def ñu ne nañ dem ca ñu demati ca Buxaabe danañ ma ko jëndal ñu jënd ko mu ray sadaqa bam nelawee ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ëpp aw yëkk de mu ne nañ ma jëndal gëlëm gëlëm gi gën a rëy ci Makka laa ñu seet ba gis gëlëm gi gën a rëy ci Makka mu jënd ko ray sadaqa bam nelawaatee ñu ne ko Abdul Mutalib bëgg nañ lu ëpp gëlëm de mu ne mu jaa ana lu ëpp gëlëm ci àddina ñu ne ko sa nisar ja nga nisaroon ne soo amee fukki doomi góor da nga ca rey kenn jaamoo ko yàlla nisar jooja la yàlla bëgg nga matal ko de mu daal di xew nag daal di dajale nag ne man kat damaa jaayante woon ak yàlla ne su ma xamee fukki doom danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag yàlla fàttali ne ma ni kër gi sàkk naa fa yëpp jëriñul dara léegi nag nañ dem yéen doom yi fokk ma wantale leen waaw ku ci bantab dee bi dal rek dinaa la rey waaw ñu dem ci seen yàlla ja daal di wantale bantab dee ba dal Abdoulaye ci façon jub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul ne mukk dafa juum nañ defaraat ñu defaraat mu dal Abdoulaye ñu defaraat mu dal Abdoulaye de waaw Abdul Mutalib daal di nar nag daal di jàpp Abdoulaye nag waaw daal di jëfub gobaram nag ne ma ngay dem ca Saafak na ay la fa ren di Abdoulaye ci nga xam ne moom soo jub yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Quraysh yëpp dog ñëw daanu ci kawam ne ko looy def mu ne damay rendi Abdoulaye mu ne ko du fi am mukk ko sakkal soo rendee Abdoulaye koo ma ci fukki doomi góor ci gañe gañe bi rek foog mu rey ca kenn ñun ñun duñ ko nangu de waaw mu ne dama ko lisaroon te yàlla santaane na wax na naa naa ma ko lisar de ñu ne ko moom caag Abdou Abdoulaye daal du ko fi rendi de ñu xuloo ñu ne nañuy def ñu ne nañ dem jëmu xaaba ye ñu demati jëmu xaaba ye bañ demee jëmu xaaba ba na nga fab doom bi nga xam ne waaw moom la banta bee bi daal nga dendale ko ko gëlëm nga wantale ko gëlëm gi su bant bi dalee gëlëm gi nga bi dalee doom gi nga yokk gëlëm gi waaw bu bant bi dalee gëlëm ya waaw nga rey gëlëm ya su dalee doom bi nga yokk gëlëm gi dama bant bi taxaw ci doom gi dem ci gëlëm ya nga xam ne loolu la yàlla nangu muy nekk sa njaboot doom de mu daal di ñëw man li taxawal Abdoulaye taxawal jenn jëlem wante ne bant ba dal Abdoulaye mu teg ko fukki jëlem bant ba dal Abdoulaye mu teg fukki jëlem bant ba dal Abdoulaye mu def ko muy téeméeri jëlem bant ba dal téeméeri jëlem ya bàyyi Abdoulaye waaw su ko defee téeméeri jëlem ya tabax waaw loolu mooy njaboot Abdoulaye de waaw moo tax de sariya bi yonent waa nga xam ne waaw yonent bi ba borom sariya bi ku rey nit ci xeetu yonent bi di leen jëlee nga war a joxe de ndax moom lañ joxe woon Abdoulaye bi nga xam ne mooy bàyyi borom sariya bi de ak moo tax ndaw sa ndaw si nga xam ne dafa yaa bopp da ko ah, am da ko Abdoulaye rombo mu ne ko ñëwal sëy man benn yoon rek ma jox la téeméeri jërëm dañ nga jote woon de waaw mu ne ko man du ma def lu araam sa sëy nekk ci diggante de loolu moo wane ne Abdoulaye ci diine ji yëpp la nekkoon de ndax booba soriyant amagul waaye def ne moom du def lu araam de waaw nag ko def nag mu sëy ab ab mu sëy amina si nag dal di moom bi yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam moo am na yonent bi saa suy feeñ ci nampam ak ñu feeñ ci ak màggam ak ci ndawam benn denc jabar ci Xadijatu bintu waaw benn maam ñeneen fukki at ba yàlla yónni ko ñu woon ñu ngi jëm ci waaw waaw woote na fukki at di ko nëbb waaw waaw ñetti at di ko nëbb def ko fukki at nag di dem woote ci ngir lépp waa Makka nag ñu ngi gàddaay nag dem dem Medina de ba mu demee Medina nag ñoom ñëpp ñu jaarante moom de waa waaw wala son bu samp waaw diine lislaam nag da nga xam ne am doole waaw da nga xam ne jëddi waaw xare nañ makka waaw ba waaw dàqaleen ci badar dàqaleen ci uut dàqaleen ci xanda waaw ci Hudaybiya ba ba fatu makka ñëw mu bi makka nag waaw ñoom ñëpp ñu ñëw jébbalu mu xatteem ndax ñu ci mbooleem réewi arab yooyu waaw fekk na ci xare xanda waaw dañuy gas de war ko mën a jaay yëpp dara Salman dafa ñëw ne ko jot nañu doj woo xam ne war ko mën a jaajëfee doon dara de mu daal di jàpp sotti ko ja daal di wàcc waaw daal di ne xat ca doj wa mu ne fuy mu ne allahu akbar yàlla jox na ma waa saam de waa xapt mu ne kuy mu ne yàlla jox na ma lii pari waa mooy araq de waa xapt mu ne kuy mu ne yàlla jox na ma yaman de maa ngi janoo taax yi maa ngi janoo sanaa yaman waa soo ne loolu yëpp sama xeet moom de maa tax yi noonu sa banaan lay am de ku ragal bay gàtt waa sax di wërale sa bopp kenn mën a tëj génn dem tam dafa nga naa da nga moom mbir yi waaye nax sa bopp wala waa la mu waxoon am de waa gannaaw nga ci yokku na waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw ñoo doon Kisra ba léegi ci xaraaf nguuru islam fa nekk rek waaw ca Baxda waaw te yaman noonu sanaaw yaman waaw saam noonu bi nga xam ne waaw fa la xaar dara yi nekkoon de ba nga xam ne loolu am na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw pratiquer waaw mën na nag waaw diine lislaam di gën di am doole waaw saa yu nekk dem xare ñoom Badar xare ñoom Uhud waaw xare ñoom waaw Xandaq waaw fatu Makka te jaatam juróom-ñett ma nag mu di Makka de waaw mu dee Makka dem xare wu nay na waaw xare saxi ba mu mujjee léegi nag daal di takk dem ba mu de ma nga jëm ci tubaab yi nag waaw bu ko taxee tubaab yi de sallallahu alayhi wa sallam waaw gannaaw ga mu wàññeeku daal di xopp xoppam bi nga xam ne ci la génn àdduna de ci xoppam bi mu génn àdduna ci la takk xare waaw jox ko Usaamata ibnu Zaydin de waaw Zayd ibnu Haarisa ba jaa mbayaan ak yonent la woon jaamu la woon ci jaaw réew mu goreel ko Xaalid nag moo jur Usaamata ah, ak Ummu Ayman moom it la woon Usaamata ci doomi ñaari ndaw yàlla am yooyu ko waaw xare ne nañ takk xare dem bal xaaw xare jëg tubaab yi xare ba si ginnaaw raw garani ga si si ginnaaw maanaam jëf ginnaaw li yow nga xam ne xale la tëkk nii la te Mawla la moom la yonent fan ne mooy seen général ñoom ñëpp de nit ñi jëw nag waaw yonent ñu def kenn nit boo ñëpp xare boo xam ne baabu karam ci amara ci muy fal xale bi de waaw na mooy jiital xare bi yonent bi ko nag dal di yëg ci min baram de mais su fekkee ne wax ngeen ci Usaama waaye maa ngi jiw ci yàlla ne Usaama ta xeyoon ak fal naka nga xam ne bàyyam na xeyoon ak fal de Usaama ta xeyoon bàyyam xewoon ak Balde waaw man moom laa Balde daal di mu wàcc leen ba mu ko fayee nag waaw ñoom ñëpp ñu ñu topp ci nag ñu fasoo dem Balkaaw de waaw fekk na boobu na comme bi nga xam ne su lay génnee àddina de waaw Umu Ayman day Usaama sa nag moom xam na waa xopp ji xam na ne bii du bu baax de mu ne Usaamata yonent jox na leen digal na génnal dem waaye bul dem soo génnee dëkk bi ba ci jot yi rek nga tagaanu foofu de parce que yonent ji ma gis ci góor yi bani Hasim danaa xam seen rapport la nga xam ne ñoom duñ ko jóg yonent di jóg ci waxam bi de sallallahu alayhi wa sallam danaa ko jox jóge na yonent génn àdduna ba mu génnee àdduna nag Aboubacar dal sidna Usmaan soxla na sidna Ali day a al-arba'a kalma bi dem xare nag waaw ndax dimbale sidna a bi yan bi nga xam ne moom la yenu de loolu la yonent xamoon moo tax mu fal Usaama te ibnu Zayd te fekk ñoom ñooy ñooy si Usaamata nag waaw dal di def xare ba ñu ne fii na ba xar xanaa xare bi dañuy wàññeeku wala yonent bi génn na àdduna mu ne xare bu yonent takk takk drapeau am tebal leen nan Babacar ma heddi ko du ma ko def mukk la àdduna ci bukk yi doon ñëw waaw di dugg ci kër yonent bi ñu fekk jabaram yu baax mu wàññi xare boo xam ne yonent takk drapeau ba rek ne Usaamata demal leen Usaamata takk xare yooyu jëm ca réew yi tubaab ya noonu yi jéggi nañ ne yonent bi génn na na waaw foofu kay bu fekkee Muhammad rek sotti na ñu ne kat génn na jaas yëpp mu nga jëm ca di xare ñu ñu bi génne àdduna mbir mi jeex na ñu ñu waaw ñu ngi kat xare yéene ji réew yi noonu di ragande loolu mooy waaw samedi dundu yonent bi nga xam ne danañ leen ko talala léegi de ba nga xamee ne judd na ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala léegi nguuru Kisra toje fukki toj toj ak ñenant fukki tóor ak ñenant respiré te taaxam Kisra ma ba léegi di ma nga ca Baxdaad nga gis taax maa nga fa dara mu ko mat jaadina te laay tabax ba rek waaw ëpp na juróomi mètre noonu lañ ko tabaxee waaw centre ba rek waaw jëlima kam jëlima kam gawaram mën nañu faa dox waaw te duñu jóge mukk kaw ga allahumma rabbi xalaala daal di sujjóotal boromam mel ni waa ju joo xam ne dafa xam yàlla na muy sujjóotee noonu la yeneen ba mu dikkee ci dóor yi ba mu sujjóotee sant yàlla ba mu sant yàlla malaaka yi ndokkee rek xoolu dara nag ci dundee bi lu mooy asamaan ndax Busiri ne lu tax mu xool asamaan koo xam ne da ngaa fa soo kawe te bët du xool lu tuuti mukk moo tax ba yónn ba yónnante ba mu juddoo xool lu mooy asamaan si gën a kawe ci mideer yi nga xam ne moom la ñuy gis rek ba yónnante juddoo na sallallahu alayhi wa sallam ca Makka Abdul Mutalib moo doon wër Kaaba ga di ñaanal yàlla Aminatu pour mu wasin ci jàmm nan lu ko xamal ne Aminatu wasin na mooy Kaaba gi yaa ngi jëm ci ndeyjoor yaa ngi jëm ci càmmooñ daal di si jóot sigg yi di fecc moom kaaba gi naa wulida Muhammad wa rabbil bayt gis nañ Muhammad gën naa ci borom néeg yi di def toj toj toj moom kaaba gi am na ñetti bële yàlla dalu waaw di fecc rek ñu mbër de na ko def ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam ali aminatu na ne ma gis rek aw niir maa ngi dégg coow ay góor ñuy wax maanaam malaaka ni ay góor ñu daal di ne cëpp wàcc daal di wër néeg bi de daal di ñëw wër liir bi daal di ko fab mais sàngaleen ko ñu sàng ko benn benn sarbat bu sarbat bu sooy bu wert te ñu sàng ko ko ba dara feeñu ci moom ñu ne wër leen ak moom jëngi ji ndax ma soxal gàncax wër leen ak moom géej gi ndax bukkeet am na suuf waaw ci géej wër leen ak moom asamaan bi ndax mu tabee ci taw mu ne ñu dem ak xale mu ne kenn bani abdul mu ak a sagal man de jiw rek naa leen doom joo xam ne doom ju rafet ni moom mos a juddu waaye daal sàggal nañ rek ba yóbbu ko rek mu ne si guddi ñu dellu see moom rek sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko ñu ngi ko sàgg rek ñu ngi jëm ñetti caabi ñu naan walaay Muhammad tey tey na caabi àddina yëpp de sallallahu alayhi wa sallam doom juddu ñetti drapeau sant na waaw Makka yëpp a ngi jëloon moom benn ca benn ci digg kaaba bi benn ci sow bi rek waaw ba yéen di jiitu waaw daa bay ci xurees yëpp wax nañ ñëpp di dégg naa gis nañ yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp wax nañ ko ndokkeel ba yonent di jiitu sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ xaati foo toll rek dégg baat bi wax naa gis nañ yonent yàlla Muhammad te mooy danga way jëkk way mujj de te juddu yonent sallallahu alayhi wa sallam ci la nguuru ne nguuru Kisra ca Baxdaad wala toj fukki kër toj ak ñanam rek fukki tuur ak ñanam di rëcc taax ma noonu la doxee yàqu ba léegi kenn dafa ko jëf te taax mooma amoon na junni at buur bu faloo da ngay dëkk ak sa junni jawar ak sa junni taara ak sa junni bëkk leen sa junni luugaande te dara mu di jàmme ji de waaye kër ba ngeen di juddoo te yéen da a jëm Makka sore ko ba xam ñaari weer da nga ne taj ci tëj fukki tëj ba yooyu si juddoo jala safaram Faris tey Faris nguur lañ koo xam ne safara doon seen yàlla taal nañu seen safara yëpp junneyaat yëpp da fay benn bés moom lañ daa jaamu ndax liñ leer rek waaye daal ba yooyu si juddoo safara fa fay gamaj ba mel ni loxo fa taawoon de te bu waree du saawaat ñi dex na nga xam ne ca lañ daa roote rek te mu bisaan génte géntam rek mais ñoo ne Kisra man de dama génte géntu bu ma jaaxal man de dama jëf ay fasi yaaram ci dugg ci biir réewu Faris te ñu yokk Muhammad ay jëlem yu cëmb te di dëkk te taaroo ci réew yi raax de ab buur ba di daal di dajale nit ñi rek li nga amoon jaraafam ji muy wax Abdul Masih mu ne Abdul Masih léegi damaa bëgg nga waxal ma xamkat yépp ne leen dama am lu ma jaaxal dama bëgg ku ma ko tontu waaw te bëgguma kenn laaj ma li ma jaaxal lan la soog maa tontu damaa bëgg rek ku ma wax li ma jaaxal ak li nga xam mooy tontu bi rek ñu ne ko loolu kenn mënu ko doy jaadina lu may tasiru ca saam wala ca xëy na saa rek rek naa ko dem mu ne Abdul Masiid danañ fekk dem fekki sa tiw rek mu war dem fekki sa tiw sa tiw bu xaabale woon boo xam ne gudd na fan lool loolu du ñu woyam lu bari daanaka ji màggaat mu nekk dañ koy yanu dañ koy taxañ moom la ñu coupé rek ñu yanu ko waaw ñu ko dale ci boppam bi ba ci wu tànkam waaw tànkam boppam rek moo ci yàq waaw ñu ko dale ci boppam bi ba ci réewu tànkam waaw sëñ bi seen gàttal bii rek mooy ci ci def ci dee lépp wax na leen ko wax na wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ay yoon yoon buñ dajaa ja kii mu na leen aw yonent dina ñëw ci ngeen yaaram te ñu xeet ñi ci gën a réer danañ benn yonent dana ñëw dina tasaare xam-xam ci yéen dina xam ne yaaram dinañ mujj raw ci xeet yëpp ci xam-xam yonent boobu na ngeen ko topp de Abdul Masiihu sotti sotti sotti ñi xopp xoppi deram te xar-xar la mu nuyu ko fayu ko mu talifal ci xasida mu kiti ñu ne Abdul Masiih ñu ne Abdul Masiih moo ñëw ala jabalil Masiih mi ngi war gi leen gu gaaw ak bala ila sotti ñu ngi jublu ci sotti waqad awfaa ala dari te sotti moom mu nga sopp bàmmeelam te day yi gaaraakare rek ne ko asalaamaaleykum saasaan ne ko buuru Kisra moo la yónni li ñu ci passé Iwaan ndax Iwaanu Kisra bi nga xam ne moo toj waxumoo di Miraan ne ko lu uxru yàlla moo bisaan yooyu moo lay jàppaloo de waaye ab li nga koy bés mu ne kaay woo xam ne sa tiwu jëfewu dal sa am dara sa am jëfee dugal sa tiwu dara lépp luy dikk na dikk na ba noppi waaye nag fukki buur ak ñeent def na ci Faris seen nguur dal di jeex luy dikk na dikk na ba noppi dal di dee nabi waaw Ibrahima Birahima ñett li ko li nga xam ne moom la sëkk yi waaw mu ne ah ba tey ci góor ak yonent bi jeex ci ñun kooku ma ay nit yu bëri dana ko xewle man dama ko fekk de waaw waaye ñu ci jëlee fukki at yee ba muy jeexat ñu ko ci góor yi jeex nañ de yéen ñi ñoo tali ba ci sa jur de yéen moo ci mujj ki nga xam ne jamono bi dina war lañ ko ci saaray ko sallallahu alayhi wa sallam jàpp doomam yi jigéen yooyu indi leen jëm nga dóom la ak laxasaay ak weer ak lépp ñu solal ko waaxate ibnu Maalik ak mu dugg yi nag ko yonent waxe woon sallallahu alayhi wa sallam ba koy jéem a dab ba muy génn gàddaay rek loolu la yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam waaw ci Makka ak na yonent bi juddoo xatam d'accord la boo xam ne ñun ñëpp yëpp nañu d'accord yonent juddoo naataanga ji dal di waaw matale di jaas yëpp ba nga xam ne kenn jàmbat jàngate suñ bekkoor de na ko def ba yonent juddoo benn doom bu jigéen judduwut ci makka atam jigéen bu wasin rek góor nga juddu de guddi la yonent juddoo itam nit ñi seetlu nañ ne ba yonent génne ci itam dayam rek leer la àndal doo xam ne sut gën a ci makka rek waa mottaleer wadd na dal fa de foo xam ne leeram daloon na fa rek saaba génn na fa rek ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam nampal ko nag yaayam nampal na fa ay fan yonent ku bëgg arfaan la woon nanguwut gaaf waaye nangu na arfaan aminatu aji wóolu lay firi ba yaayam nampalee te tudd aminatu ci la am na ji ci firi ko lëre de gannaaw ko sooy bët nampal na ko dëgg yàlla Abu Lahab la woon de boo xam ne ba yonent bi juddu fekk na ko ba yonent bi juddoo rek mu daw ñëw si ci Abu Lahab ne ko ay am na wasin na mu ne ko dama am mu ne ko doom ji góor ne ko banaa la yàlla de ngir kontaan moom Abu Lahab moom Abu Lahab moom nga xam ne kii du dundam yëpp loolu yonent ak ak moom ak ñeema yàqam bi dem mooy liggéeyam gis nañ ko ci àllaaxira ci nit ma gën a ñaaw defe ne guddi nga adduna bu nekk yàlla dana ko génne ci safara waaw mu nekk ci noflaay ba guddi nga adduna gëwee ndax dëgg dëgg dëggoon waaw ci jubbu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam dëgg waral waaw jaamam bi ñuy wax koy ba tudde ñu ne su fekkee ni noonu bi nga xam ne mooy noonam bi gën a màgg ak lim ko lor yëpp dee ci kéefër dëggum dëgg ci gàmmo juddu bi bi moo ko may guddi gàmm gu nekk ñu génne ko ci mbugal loo xam ci mbiram boobu jullit boo xam ne moom gëm na yàlla gëm na yonent waaw bég ci guddi gi rek ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko jàmmali waaw lu bëri de sooy bët moom itam nampal na yonent yonent taawit ci sawaabu jiitu yi waral yàlla rek gannaaw ga alimatu ñëw alimatu saariya ñëw nampal ci ko moom it waaw mu taawit ci it mu jiitu ak kan mu sell ak it mu alimatu saadiya taayif la dëkk makka dëkk la boo xam ne dëkk bu tàng la te bëri ay ak xopp ba ñu fa am doole ñëpp suñ ko jaamaa doom koy yóbbu taayif nàmbal lu ba nga xamee ne loolu nekk na aada ba waa taayif bët bu set dañuy ñëw màkka di wër di wut ay doom yu juddu ñuy ñëw ñu jël leen nampal leen kere ba yonent bi fukki jigéen war a nañ taay ñëw màkka di wut doom yi nampal ne bañ agsee ñun ñëpp jaar nañ ci Aminatu mu ne man day maa doom waaye daal doom ju baayam dee mu ba mu tolloo ci ñaari weer ci biiram ndeyam day booba la baayam dee ah ñu ne ñun day bëgguñ doom ñun doom ju baax ji di dund moom lañ bëgg def suñ ko nampalee baayam di ñu fay waaye di ñu buñaade waaye doom yoo xam ne baayam dee na bu ko nampal soo amee sa bay sa bay rek nga am de ñëpp bañ ni nant bi sallallahu alayhi wa sallam jël yeneen doom yi juróom ñeent ñaan doon alimatu saa yooyu yëpp ku ci jël doom alimatu itam ñu daal di mus naa ànd ak i moromam ñoom ñëpp ku ne yóbbu doom doom a xalam daal di ñëw ne Aminatu sa doom ji nga dégg na la de ndax daal baayam dafa dee ba mu amee ñaari weer ci biiram la de mu ne ko jox ma ko mu ne ko demoon ma ngi ci ba di nelaw Alimatu ñëw sàngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu woo te taw ñëw ci Aminatu ñu ko ñoo xeer ma sa doom bi man de kii gore ñëwee ma ñëwee ma koo xeer Alioune Aminatu ñëw dal di xeer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yeewoo muuñ rek Aminatu gis leer génne ci gémmiñu yonent bi ba jokk ji asamaan rek mu dal di yóot yonent bi nag dal di ko nampal kontaan lool jox ko weneen la yoram nampal ko nampal ko nampal ko mu namp boobu ween ba mu jeex mu walbati ko weneen jamono yonent bi bañ mu nambal nambal mu bañ mu ngay jàngalee maam Roqaab sallallahu alayhi wa sallam wane ñaari doom laa amee di leen nambal kon bi nampee moom wenn ween wi wi ci des moroom moom de moo tax waaw mu bañ ko nampare sallallahu alayhi wa sallam di dal di laltaayal waaw yonent bi ci géléemam gu làpp gi mu waroon wala mbaam mbaam wajanu mbaam sax wu làpp moom la waroon ba mën da jafe moo tax ñu jël doom yi am bàyyi mu soog a agsi gëlëm gi dal di suuru suuru suuru xaar ci taxawaay te raw xel xenaat bi dal di réy ba nga xam ne ñu xam ne xenaat bi soow ngi ci ñu dal di natt rek ñu ñorot rek mu génneem soow naa ko def alimatu dal di xów yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam gëlëm nga cal jeey dem jot gërëm yi nga xam ne rawoon nañu ko su fekk jiitu leen de ñu naan bu kaw tee xalimatu yow ci suba mën laa jotee ci ngoon kenn mën laa jot mu ne man day mbindee mii ma xamee li ma yàlla jot loo daal mooy <laughs> mbindee mu barke la rek ñu ne ko da yaa ngi xeeñ njëtt xam ne kenn mën sa xeeñ njëtt gu ni gu ni mel de fekk xet ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak see taayif rek saa yëpp naa ana ko tur gëstu gi rek noo ko def alimatu gëlëmam nga dem jaxasoo gëlëmi ci def ñoom ñëpp ñu suur ñoom ñëpp ñu am soow de boo ratt rek mu génne soow bu jur ak ñoo jëlam de alimatu naa jëkkëram wallaay mbindeef ñi ma jële